bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wa sallallahu taala wa sallama ala sayidina muhammadin wa mawala mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu nuyoo lislaam bu am solo boobu di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñu nekk ak barab bu sell bi ñu nekk di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yëngu yépp yàlla na ko yàlla no tomb yi nga xamante ne jàpp nañ ne buñ ko bokkee jàngat danañ ci jariñu danañ ci jariñee ñu tànn kenn ci borom xam-xam yooyu mu ñu ànd ak ñun jàngat ko kon niñ ko baaxoo defe noonu rek euh, ñëwaat nañ tey jii fas yéene ànd ak yéen Euh, di dalal benn borom xam-xam ni ñu ko baaxoo defee bala ñu ko jox kàddu gi dañuy xamle tuuti ci aslëf rek ci ay jaar-jaaram euh, xam ne tamit li nga xamante ne moom la fas yéenee waxtaan ak ñun ki ñuy dalal tal tey mooy sëriñ Mbacke Abdourahmane euh, sëriñ Mbacke Abdourahmane moomu mi ngi jànge alxuraan ci ku ñuy wax sëriñ maam Ibrahima Mbacke ginnaaw ba mu fa jàngee ba mokkal alxuraan jóge fa dem ci ku ñuy wax sëriñ as jaxate ñépp xam ko muy jàngale xam-xam foofu ci jumaa ji foofu la tàmbulee am njàngum xam-xamam ginaaw ba mu fa jógee tamit mu jaar ci beneen béréb boo xamante ne ñépp xam nañ ko muy béréb bu ràññiku ci wàllu jàng ak jàngale muy kër sëriñ Habibu Mbacke foofu la mottalee am njàngam waaye nag jaar gim jaar ci ñaari béréb yooyu taxul mu bàyyi njàng ak jàngale continuer ci gëstu yooyu ci biir loolu sax ci la at admis ci benn concours ñu jël ko mu war a jàngale ci école yi nga xamante ne mooy école gouvernement bi ñu affecté ko fële ci Ndar mu tàmbali fa jàngale jàngale fa ay at ginnaaw bi ñu jëlee ko fa mu ñëw cees ci azhar bu sëriñ Murtala jàngale foofu tamit ayaat ginnaaw bi mu ñëwaat fi mu ñëwaat fii ci école bi nga xamante ne moo nekk ci ndaam ci biir loolu tamit mooy ki nga xamante ne mooy jiite mooy imam imam bi ci jàkka jooju nga xam ne mooy jàkka si Murtala jooju nekk ndaam ba tey tamit teewul loolu lépp taxul mu bàyyi di xamlu ak di xamle am na émission boo xamante ne mooy Fatawa di jàll ci Diso FM. mooy ki nga xamante ne moo fay laabiri jullit ñi di jiima tontu seeni laaj ci wàllu diine kon ci gàttal kooku mooy ki nga xamante ne moo fas yéene waxtaan ak naka noonu tamit bari na ay conférence yoo xamante ne euh, dana dana koy def bi ci mujj rek mën nañoo wax ne conférence bi nga xamante ne ñu ngi ko daan amal fii ci ci ci màggul Darou Moukhty gi mooy ki nga xamante ne moom lañ tànnoon mu defoon ko fi kon kooku ci gàttal mooy ki nga xamante ne moo fës yéenee ànd ak ñun tey jii jàngat benn ci tomb yi nga xamante ne tànn nañ ko ci biir koor yi lim fës yéene waxtaane tey nag mooy lu am solo ci dundub jullit bi lu am solo ci dundub doomu aadama muy waxtu waxtu am gi mu am solo xamante ne ci la fas yéene waxtaan ak ñun tey kon ñu fàttali mbooloo mi rek ne képp koo xamante ne am nga laaj boo xamante ne aju na ci lii nga xamante ne moom lay waxtaane wala beneen laaj boo xamante ne aju na ci wàllu diine incha allah boo ko joxee sëriñ Baye Baye Dame Diakhaté incha allah des na ci tontu naka noonu tamit laaj yi nga xamante ne ñëwoon na fi ci fan yi ba weesu te mu aju ci wàllu diine ci wàllu fiqh incha allah tey fas yéene nañ koo tontu bu ci yàlla àndee euh, ñu fàttali mbokk itam ba tey ne waxtaan yi nga xamante ne moo fi jàlloon ak wii nga xamante ne mooy waaj jàll képp koo xamante ne yittewu nga seede yi rek incha allah boo waxtaan wi jàllee boo waxtaan wi noppee rek. soo jokkoog ñi nga xamante ne ñoo yor wàllu boobu incha allah dana jàpp ni kon li def moom mooy dañ koy jox kàddu gi rek yal na ko yàlla defal tawfiq te defal ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullah ban solo la am sànq gi nga xam ne nit ñi danañ ko faral di sànq léeg-léeg sax du ñu yëg ne ñu ngi sànq waxtu waaye ña ngi koy sànq te lu amee noonu solo jaaduwut ab jullit di ko sànq danañ jéem a wax lan moo war ab jullit kon kii mu taxaw ci waxtu ci tàmbali bi mbokk yi waxtu mooy dund loolu la boroom xam-xam yi di wax al waxtu huwa al loolu rekk waroon naa tax nit ñi di ko bàyyi xel ñu bari ci noonu nag umpale nañ ko waaye lu rëy rëy la mën nañoo wax ne mooy capitalu nit bi nga xam ne su ko xasee ñàkk ñàkk na lépp ndax lu waay réaliser ci kaw suuf waxtoo la ko may ku am ngërëmul yàlla waxtoo la ko may waaye nag lu waay ñàkk it waxtoo la ko xañ kon am solo gi foo ko takk weesu na ko góor yàlla yi ngeen di dégg yépp seen liggéey yu rëy yi ci biir waxtu rekk ndax mooy ndab li fi nekkoon ñu di ci jëf lu ñu am moo leen ko may yi nit am yépp waxtoo ci gën a rëy moo ci gën a cher ndax moo la ko mën a may nit sunu borom da ko bind mbokk yi ngir mu nekk xalifa ci kaw suuf nekkal fi yàlla di jaamu di dundal suuf kenn ku ne it rol biñ la bi yàlla gàll ci saw loos ngir nga war koo dund ci kaw suuf si lu tol noonu ci waxtu la la borom bi jox nit ku ne war naa yëg ne amut ci waxtu lu mu war a sànq li tolloog sa dund moom nga am ci waxtu benn minit boo ci sànq rek sa warteef nga sànq boo xam ne bu ëllëgee dañ la wàññi dara waxtu yooyu nga fi am saa bu jeexee nga daal di génn àdduna loolu baax na kuy dox ku ne xam ko kuy dund ku ne xam ko loolu loola taxoon al imaam al xasanul basri rahimahullah daan wax ne yow doomu aadama na nga yëg ne ay bis yu ñu dajale nga ay bis yu ñu dajale nga benn bis bu jeex ci yow ab justu ci yow jeex na su bis yi jeexee nga jeex na aadama innama anta ayyaamun majmu'a fa ida mada yawmun faqad inqada ba'du loolu imaam Xasan Basri ma ko doon wax di wax am solo nit kon nit àdduna mooy waxtu dund gi mooy waxtu bi bis bu ci jàll rek benn jus u ci yow ñàkk nga ko boo xam ne dootu siwaat loolu mooy waxtu mbokk yi kon mooy nit mooy àdduna ku bëgg a tekki ci ngay jaar ba tekki waaye it ku sànk ku ne waxtoo la sànk ñàkk koo jox cëram wala sàggane ko wala xañ ko àq yim la ameel yi ko ameel mu am solo lool nag am solo goo xam ne moo tax waxtu wu nekk war nañ koy fàttali war nañ koy bàyyi xel ba ci njëkk mooy dafa am fu mu yem nit ki dund bis yi di jàll day jàpp rek ne bis amul fu mu yem loolu raw tey boo léegi mën koo dabu déedéet waxtu mbokk yi dafa limité am fu mu yem kenn ku nekk am na ci cër boo am boo xam ne lu mu yaatu yaatu cër boobu rek nga ci am su jeexee moo xam li nga waroon def def nga ko danga dem moo xam li nga waroon a def defoo ko da nga dem wa li kulli ummati najal fa ida jaa ajaluhum la yastaxiruna saatan wala yastaqdimun loolu xeet lay wax waaye nit ku ne yaa ngi ci biir kenn ku ne am na bis yoo xam ne ci àdduna moom nga fi war a nekk am nag luñ la fi sant nela ci biir bis yooyu na nga fexe bala ngaa dem nga def ko kon amoo ci temps lu doy wala lu des looy sàgg looy sànq su waxtu wa jeexee faw nga dem moo xam def nga liñ la doon doye moo xam defoo ko beneen bi ci solo mooy du lu ñuy remplacer waxtu bu xasee jàll jeex na ñàkk nga ko la yoxawoon lu ne ci àdduna mën nga ne su ma ko ñàkkee dinaa ko lijjantiwaat ba jot ba mu des temps temps bi nit xas am bu la xasee jàll jeex na kenn mënu koo dabaatal du dellusiwaatit nag ñu bari ci ñun dañ koy umpule bis yi nit ñi def nit da ko tër rek wut ko ay tur wutal ko ay tur naan tey la dibeer ba mu demee ba jàgg ñu naan bu dibeer ji delsee dibeeri tey ji mbokk yi du si tey bu xasee jàll jeex na lu la ci waroon te defoo ko bis penc lay lay lay teere waaye jeex na jeneen bisay ñëw ñu tuddiwaat ko dibeer waaye du moom booba it am ay warteef yu la ci war yoo xam ne soo nee naa ci dabaatal la ma weesu woon bële moom itam la la ci waroon nga ñàkk moo tax saa bu nit ki sàgganee ba dara raw ko ci bis naa xam ne bis boobu perte na ko ci dundam lu mat di xam la bokk na ci solos bis mbokk yi seere la bis benn ci xam ngeen ne ñu baree bari dañuy seere nit say cër ci la bokk yawma tashhadu alayhimu alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun suuf si nga toog di ci jëf ñi lay seere ci la bokk waaye bis da lay seere bis becc loo defoon ci moom loolu la imaam Xasan Basri nettali woon wax ne am na ñuy wax ne xadiis la waaye wax imaam Xasan Basri la moo gën a wér amul benn bis buy fenk lu dul dana am aji woote ji woote wax ne yow doomu aadama ji na nga xam ne man mii di bis bi mbindeef mu bees la sa jëfit lay seere bu ëllëgee loo def ci man bu ëllëgee dinaa ko seere fexeel ba bala maa dem ma yóbbaaleel la dara su ma demee kat duma ma dellusi ba bis benn ci dootoo ma gisaat ma min yawmin yanshaqu fajruhu illa wa yunaada yabna aadam ana xalqun jadidun wa ala amalika shahid fa tazawwad minni fa inni ida madaytu laa a'udu ila yawm alqiyaama loolu boo ko yëgee ak boo ko yëgut bis bu yàlla sàkk ci lisaanu xaalam moom bis bi dana la wax loolu maa ngi doon gan si yow bu may dem mënuma ñàkk yóbbaale dara te lu ma gis ci yow nag bis penc danaa ko seere ci kanam sa borom fexeel ba su may dem yóbbaale la dara jullit bu ne na yëg ni saa bu bis fenkee dana la wax loolu boo ko yëgee boo ko yëgul moo taxoon imaam Junaydi raisu suufiya rahimahullah wa radi anhu daan wax ne na ngeen wattu seeni waxtu ndax du taxaw day dem te bu demee dootu dellusi ihfadu saa'atikum fa innaha za'ilatun ghayru raji'a na ngeen sàmm seen waxtu loolu la doon dénk taalibe yi nga xam ne ñoo doon sóobu yoonu suufiyanke na ngeen sàmm seen waxtu xam ne waxtu la woo xam ne taxawut day dem te bu demee du dellusi kon fexeel ba balaa dem léeg la ci waroon nga def ko ci du lu ñuy denc it mbokk yi kenn mënt dañ ci waxtu ngir ne bu ëllëgee ma def ci li mu ci waroon def moom buy ñëw day dem rek du taxaw boo defee mu dem boo deful mu dem kenn mënu ko téye te kenn mënu koo denc fenn ngir boo ëllëgee bi ci des it buy dem du witt waxtu du witt du mbokk yi saa buy dem il faut mu yóbbaale la dara boo ci defee li nga waroon def mawxif la dana ko bind yóbbaale la ko bu ëllëgee mu seeral la ko boo ko defut it ñàkk a def mawxif la boo ëllëgee dana la seeral ne ak salbiya ñëwoon naa ba jàll la la waroon ci yow bis boobu dara defoo ko ci kon waxtu witt bis bu demee ña waroon a bind bis booba lañ ca def bind nañ ko moo xam da def wala defoo ñàkk a def ak ak taxawaay la taxawaay boobu ñuy bind ndax ki waroon def su defut am na àqu ju ñu koy topp boo lëggee ñépp a ko tolloo la it nit ñi ñi ngi rawantee ci nuñ mën a jariñoo seen waxtu kenn dundul ci àdduna amul bis bu gën a gudd bisu morom waaye ci résultat yi gis ngeen ne bis bu yàlla sàkk nga gis ñaar ñoo xam ne danga naan ñii xanaa seen bis tolloowul pourtant ñoo tollooy minute ñoo tolloo heure yi waaye njàmbaarug nit ki ak xam waxtu dana ci réaliser loo xam ne dangay defe ne xajut bis waaye yaafu sug nit bis dana jàll ba rëy mu defe ne bis bi dafa gaaw fekk yaafu sama rek bis bi gaawul ba yàlla sosee àdduna ba nëgëni bis yi li ñuy toll noonu lañ toll woon yittey nit moo koy yeexal maamu gaawal jàmbar ju ngeen fi dégg bis yi ñuy dund ci la doon dund ba réaliser li mu boo amee yitte roy leen mën a sottal dara boo ñàkk yitte doonum yàmbar doo sottal dara waaye bis moom wenn quatre heures yi mu doon rek la loolu lu ma tax xam la mbokk yi ñépp ko tolloole dana sakkan waaye dana dana xeebu sakkan gi mooy nga xam ne waxtu la nga seere ko lim laaj nga jox ko ko buy dem fees dell ak yiw xamoo loolu nga sàggane ko buy dem du la yóbbaaleel dara ma waral ñaari nit teew kii bisam fees dal ak kii bisam buy dem du yóbbaale dara waaye bu ñu mukk ne kenn ki daa gën a gudd la ba tax mu man ci lu kenn ki mënul bis yi moo tolloo ci kanam ñëpp borom bi it waxtu da ko ñoroon lool bàyyiloo na ko xel jàmm yi ba tey xaw ma jaam yi yëg nañ ko wala yëguñ ko waaye borom bi waxtu wu nekk ci alquran ngeen gis luy firndeel ne waxtu ñor na ko bëgg na nit ñi bàyyi ko xel bokk na ci lim ciy giñ ñi bare heure bu ne borom bi subhanahu wa ta'ala daanaka giñ na ci ci ngiñul yàlla buñ jàpp ne baat buy romb la rek daa tànn waxtu wi noonu giñ ci dafa bëgg nit ñi bàyyi xel solo solo foofu muy giñ waxtu yàlla giñ rek da cay wane na lu am solo la lu mën a jariñ nit ki la waaye lu ko mën lor la wal asri giñ na ci wal layli wan nahaari wad duha wala yaalin ashr wal fajr yëpp ay heure la giñ googu borom bi di ci giñ di saxal ak doon gum doon benn ak moom gum moom jaam ñi war nañ caa déggee ne waxtu dafa am solo ci suñu borom kon dund jullit waxtu lu ci rëy la bu koy sàggane mi ngi sàggane koom mi gën a rëy ci am koomam borom bi it gis ngeen ñor gu ko waxtu ñor moo tax da ko noslu manoon na bi muy julli lu jaam ñi masalan mën leen rek bis bi na ngeen fexe ba julli juróomi yoon waaye waxu ko daa wut ay waxtu yoo xam ne ngir ñu nangu julli gi ca waxtu yooye nga koy def kon mi ñuy jàngal organisé wu inna salata kanat ala al muminina kitaban mawquta li ci des lépp da ko organisé koor mi da ko wutal waxtu bu jotee nga def ko bu jotagut warul la asaka da ko wutal waxtu aj makka da ko wutal waxtu loolu mi ngi jàngal ne yéen itam ginnaaw li ma leen sant dama ko fixé ci ay waxtu bu jotee ngeen nos ko def ko ca li muy tekki mooy seen dund gépp it noonu ngeen war a organiser woo lépp ngeen wutal ko waxtu woo xam ne bu jotee ngeen tënk ko ca def ko ci yàlla ci leneen ab jullit bu xamoon julli li mu nekkee ak ni mu organiser woo ci bis yi dana ci jàngi organiser wu saa ba ko respecté woo rek dana la jàngal nga organiser woo xam ne leen lu nekk dafa war a am waxtu wuñ ko wutal bu jotee ñu def ko li ñuy tudde fawda muy désordre lu yàqu ci àdduna moo ko yàq li ngay def doo ko wutal waxtu doo xool kañ lay tàmmul doo xam kañ lay jeex saa bu ci saxal nekkee daal nga def bu ci saxal génne nga bàyyi loolu mooy li yàq àdduna borom bi nag ngir bañ loolu moo tax bi nu ñuy sant jaamu it da ko wutal ay waxtu yoo xam ne boo bëggee ñu nangul la ko da nga koy tënk ci waxtu we boo ko defee te ak seegut deesul ko nangu boo négee ba mu weesu nga door koo dafit deesu ko nangu mbaa boog dana yóbbaale bakkaar am solo gu waxtu am solo nag mbokk yi moo tax mag ñu baax ñi wax yu dul jeex lañ ci wax boo delloo ci téere yi danga nga fekk ne ñoom cër yu rëy yam ci seen boroom xam guñ xamoon xiimay waxtu moo leen ko may ñu teel ko fonk jariñoo ko nañ ko war a jariñoo ñoom ñoo doon wax naan alfaqiru ibnu waqtihi loolu sufiyaan ki faqir jooju firiwul ku ñàkk waaye mooy alfaqiru ilallah ab sufiyaan ki ci bu njëkkoon faqir lañ ko doon tuddee mooy koo xam ne dafa aaja woo jëm ci boromam amul soxla ci àdduna ak li ci biiram yàlla daal la dëgmal gisul leneen kooku daa war nekk doomi waxtoom moo di ne waxtu nit ki ni muy fonke woy juram ni mu koy joxe cër ni muy tënkoo ci ay ndigalam ni mu koy bàyyee xel noonu la nit war a ci waxtu loolu lañuy ñuy sëriñ bi doon tënkal ci bayit jëm waxoon ne fa saadiqul di may yanqalibu bi xokk mi xukmi waqtihi wala yartaqibu amaamahu waqtan murid saadiq boobu mooy alfaqir maanaam waxi gaa la tënk foofu ne murid saadiq dëgg mooy koo xam ne waxtu jamono ju nekk la jamono ja laaj ca lay nekk du sàggan ba waxtu weesu mu cee dabaatal nga xam ne boo ko laajee dalay wax ne lu ma waroon def démb lay def tey la ñëwagut it xamagut lu cay xew ndax ak seegut kenn toggagu ko jëf kon du ko waajal fi mu toll daal ci lay tënk léppam dana fexe ba daal waxtu wi mu toll lu waxtu wi laaj dana ko ko jox loolu mooy fasaadixul muridi man yanqalibu bi hukmi waqtihi wala yartaqibu amaamahu waqtan loolu mooy wax ji gaa ñi waxoon ne alfaqiru ibnu waqti saa bu waxtu woo nekk am na lu la ca war am na lum soxla fexeel ba loola lépp nga tënk ci sa dund bu jàllee mu jàll leneen ñëw nga jox ko leneen waaye bul nekk ba waxtu jàll ngay dabaatal la ca waroon lu ñëwagut it bu ko bàyyi xel bàyyi lu dul bàyyi xel waajal ko waaye fi nga toll moom am na loola ci war loo xam ne fexeel ba tënk ci sa waxtu moo taxoon Cheikh Ibnu Atayillah borom xikam daan na wax ne nit ki li ko war mu ne damay néeg ba am jot door koy taxaw képp koo xam ne yaa ngi dund loolu na nga yëg ne feebari bakkan yi ne ci yi dal gàllankoor gaa ñu baax ñi gàllankoor na la maanaam yi nga xam ne gaa ñu baax yi bu njëkkee moom la njëkk saafara ñu koy a ru'unaatu nafs bon bon yi bakkan sikki bakkan bokk na ci sikki bakkan Cheikh Ibn Ataya lay wax koo xam ne li ko war ci ay jëf danaan su ma féexee laa koy def bu nit xamoon boppam xam ne du feex ndax waxtu wu nekk la la ca war soo ko defee doo féex te waxtu amul ci àdduna woo xam dara waru la ci ki xamut boppam rek mooy jël waxtu jàpp ne fi mu ne nii dara waruma mu toog deful dara waxtu wu nekk am na ci sa digg ak sa borom sa digg ak sa bopp sa digg ak sa moromi jàmm loolu la ci war la war a taxawee loo xam ne boo ko xamee doo am jot kon moo tax mu ne ixaalatuka al amala ala wujudil faraag min ruunati nafs bokk na ci sikki bakkan bokk na ci bon boni bakkan yi nga xam ne yu nit ki war a saafara la koo xam ne li la war dangay naan damay nekk ba féex damay nekk ba am jot damay nekk ba nangam Umar euh, ibn Abdul Aziz mi gaa yi tudde xaamisul xulafaa rashidin moo doon wax ne bi ma ñëwee jamono fekk naa fi ay gaa ñoo xam ne kon taabi'oon yi mu fekkante woon la doon wax fekk naa fi ay gaa ñoo xam ne niñ xëre woon ci seen waxtu moo raw yéen ni ngeen xëre ci wutum xaalis ni leen seen dërëm yi ak seen dinaar yi ñore jamonoom la ko doon wax ña ma gisoon man ñu bàyyi ko ci bi di ay saxaaba ki taabi'oon la ma fekk waxtu ñore woon leen yéen defu leen ko ci waxtu waaye ci xaalis ngeen ko def adraktu qawman kaanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum nga xam ne li ñu dégg ci loolu mooy kon ndekete saxaabatu rasul ak gaa ñu baax ñépp seen yitte mooy waxtu lañ xamoon jox ko àqam lu mu laaj ñu jox ko ko kenn du leen seen ñu nekk loxoy neen wala defuñ dara fu ngeen fi gis ku koy def rek xamul boppam xamul li ko yàlla gàlloon ci kaw suuf si Omar waxoon na guddi ak bëccëg yow jaam bi na nga xam ne guddi ak bëccëg ñi ngi jëf ci yow loolu ba tey Cheikh Omar Abdou Aziz ma ko waxoon guddi ak bëccëg yow jaam bi ñi ngi jëf ci yow fexeel ba jëf ci ñoom maanaam nit ki su ko yëgee ak bu ko yëgul bëccëg bi romb yóbbaaleel na la dara guddi gi romb yóbbaaleel na la dara ci sab dégg sab gis sa cawarte sa kàttan bis bu ñëw yóbbaale ci dara ma waral boo fa yàggee tuuti sab dégg dootu neex say bët dootu neex dootoo sawar bis yi ñoo doon lekk lekk ci yow fexeel nag ñoom bu ñuy jël ci yow buñ la buñ la buñ buñ la ëpp ful buy dem yóbbaaleel na la dara fexeel ba sëf ko dara yow itam mu yóbbaale loolu la xakim ba waxoon innal jadidayni ida mastawlaya ala jadidin adnayahu lil bila guddi gi ak bëccëg gi ku njàgg romb loo bees bees danañ xëy xëy rappal la mag ñi jekki-jekki màggat ko ku ngeen fi gis màggat ba lu man dañ ko ko manal bis bis ay bis romb na yoo xam ne man naa moo gënoon a sawar ci ay moromam waaye jamono waxtu moo nangu ci moom lam ko joxoon kon nag boo ko yëgee mbokk mi ak boo ko yëgul bis bu romb rek jël na ci yow dara soo fi yàggee tuuti mu nangu lépp far mooy tax nga dem ba njikki dootu déggati léeg-léeg balaa gis ay dañ koy dimbali ci ay ay ay ay léeg-léeg pour mu nopp bu dégg ay écouteur lay lay teg buy dox day wut bant sukkandiku ci loolu lépp ay waxtu amoon na yoo xam ne ajowu lépp gis bi neex léppam neex dégg bi neex waaye bis yi di ko nangu par benn ndax nag fulla la bis yooyu di nangu ci yow yooyu yow itam jëloo ci ñoom dara kon nit ki su bis dikkee jëlal la dara fexeel ba yow itam nga jëlal ko dara moom la Omar waxoon ne inna lay la innal layla wan nahaara ya'malani fiik fa'mal fihima dañuy jëf ci yow yow itam fexeel ba jëf ci ñoom fexeel ba jëf ci ñoom ñoom borom mag ñi daañu wax daanañu wax ne bokk na ci màndarga mi ñu xamee ni àdduna yàqu na mooy sànq waxtu xëy na ña doon wax loolu bu ñu fekk woon suñu jamono danañ waaru ñoom ñoom lañu tuddee woon sànq waxtu agut fii benn yoon waaye nee nañ bokk na ci alaamatul fasad idaatul waxtu fu ngeen gis ñu sànq waxtu xam leen ni àdduna yàqu na foofa ndax waxtu mooy li gën a cher mooy li gën a am solo àggoon nañ ci ñoom di wax ne nu ñu war a dundale waxtu ak nu ñu war a fonke waxtu koo xam ne sa tey ak sa démb ñoo yem boo doon commerce xamal ne perte nga nax nañ la nit koo xam ne sa tay ak sa ñoo yem nga xam ne góorgóorlu ba li nga def démb lépp tey fexe ba def lépp boo doon commerce perte nga nañ la nit ki bés bu set daa war a yokk loo def tey bu subaa expérience bi nga ci jëlee tey bu subaa da nga ko war a jariñoo yokk sa lu baax saa boo xamee ne tey jii liñ ci am ci lu baax moog la nga amoon ci lu baax démb ñooyam képp perte nga ci sam commerce te dund gi commerce la mbokk yi boo amul bénéfice perte nga ndax yaa ngi yëngu yaa ngi sonn waaye nee na koo xam ne nag tayam day yées démbam kooku moom maloon la rëbbum yàlla ma war la ci kaw moom yeewut baax gi moom la waxoon ne man manistawa yawmahu fa huwa maghbun wa man kaana yawmuhu sharran min amsihi fa huwa mal'un ndax nit ñi danañ suur loolu bàyyi xel ne ndekete bis bu jàll bu ne war na maa yóbbul lu ëpp la ma démb jàllaloon lu ma def ci lu baax tey bu subaa war na maa def lu ko ëpp su ma ko defut day mel ne dama perte ci sama dund moo taxoon am ku doon wax ci ñoom naan koo xam ne sag dund da koo jeexal saa boo xëyee na nga xëy ay xàq yu la war yooyu fas yéenee faj àq yi nag mën naa doon sa borom àq yoo ameel sa borom wala yoo ameel sa bopp wala yoo ameel sa moroomi jàmm nit du xëy te àq yu mel noonu gàlluwut ci loosam fexeel ba boo xëyee nga fexe noo ko fajee wala farata ju la war ndax àq yi am na ci yoo xam ne farata lañ am yoo xam ne ak guñ ci farata wala tedd nga joo fekkoon say maam nekk ko tabax ko ba mu jóg nga donn ko ci ñoom ameel nga àqi war koo yokk waroo koo seetaan ba muy wàññu walla boog sax war nga bëgg ngërëmul yàlla wala ngërëmul bàyyi ko ci jaay sama war a mi jàmm ngay xóor-xóorlu ci daf lu ñuy sante wala xam-xam booy sàkku nee na koo xam ne xëy na ba jant bi soo xëyut ci benn ci yooyu su fekkoon ak mbokk dox na diggante ak bis booba na xam ne dog na mbokk googu moom la wax ne man am daa yawman min umrihi fi ghayri haqqin qada aw fardin adda aw majdin affala aw hamdin hassala aw ilmin iqtabasa faqad aqqa yawmahu wa zalama nafsa kon ndekete nit ki su amee bis bu mu xëy ba jant bi soo àq yi ko war ci diggam ak boppam ak boromam ak moromam bu ci taxawut wala mu woyofal ko rek defut la ko war ci bis booba loolu it bokk na ci war a xam euh, Abdullah ibn Mas'ud moo doon wax naan mësuma rëccu dara rëcc gu àgg ci mel ne bis bu jant fenk ba so mu leer ma ne sama digg wàññiku na te samay jëf yokkuwu ci nee na lu may rëccu man loolu moo ci raw man daal sañoon su ma sañoon bis bu ñëw ba jàll mu leer ma ne ab bis wàññiku na ci sama dund danaa fexe ba samay jëf yu baax yokku ci su amee nag bis bu ñëw ba jàll te defuma ci dara lu baax nee na man jàpp naa ne perte na bis booba ba dama koy rëcc wetigu tar moom la waxoon ne ma nadimtu ala shay'in nadami ala yawmin gharabat shamsu naqasa fiihi ajali walam yasdat fiihi amali yonent bi waxoon wax ju am solo yoo xam ne kenn ku ne ci ñun jullit bu ne war na koy teewlu saa su ne mooy nee na noonu na ñaari xéewal a ngi nii ñaari xéewal yu bokk ci xéewal yàlla yi ñi ëpp ci nit ñi xamuñ ko ñu ngi koy sànq ñu ngi koy yàq te xamuñ ko mooy xéewalu wér ak waxtu wi nga am amuk jot ku yàlla defal wér-gu-yaram wala nga am ak jot am temps pour def lu baax te defoo ko am nga xéewal gu rëy goo sànq loolu yonent bi alayhi salaam moo ko waxoon ni min ni'amillaahi kathirun min annaasi maghbunun fihima as-sihhatu wal faragh ku ngeen gis mu raw ay moromam ñaar yooyu la exploité ba mu amee wér-gu-yaram fas yéene defal ci yàlla loo xam ne jéggi na dayoo ba mu amee jot àdduna jiitalagu ko mu góor góorlu ci lu baax ba liggéeyal fi lu ñuy sow ku ngeen fi dégg ñu di ko yéem ci àdduna ci ñaar yooyu la sukkandiku moo taxoon Serigne Touba radiyallahu anhu moom mi déggoon jamono xamoon diine xam nga gu jéggi dayoo mu nit ñi ay bis lañuy wax ku sànq bis walla ay waxtu moom ak noo la doon wax weesu na ab bis bu lëm ñëw jàll nga sànq waaye ak noo gu génn ci yow gune da nga ko war a contrôler ndax ci lan la génn moom Serigne Touba radiyallahu anhu foofu la foofu la àggale woon fonk waxtoom moom da doon wax ne jullit bi gépp noo gu muy noyyi war naa xam ci lan la ko noyyi kooku jëlale na ay waxtu yooyu toog te nekkoo ci dara wala bis booy toog te nekkoo ci dara ca la waxoon ne yow sama mbokk foo toll na ngay régler sa yëg ci yow say cër na nga koy sàmm ci waxtu wu nekk di sàmm say noo ndax non na noo gu bàyyikoo ci nit gu ne mi ngi mel ne wurus wu cher woo xam ne lu ne mën nga ko cee am ci ay alal boo ko exploité jaay ko fi ñu ko war a jaayee boo ko sàgganee nag jaay ko foo ko wër te jaayee perte ji da perte ñaari yoon ndax ñàkk nga la nga amoon te lañ la nga ko wootee jëru ko ci loolu taxoon sëriñ bi wax ne wa kun uxayya daabita alxawaasi fi kulli waqtin xaafiza al li anna kulla nafasin min rajuli jawharatun nafisatun lam tanjali yumkinu an yashtariya alkanza biha la yatanaha xayruhu fantabiha moom nee na noo ne kooku boo ko seetlu ab seconde mën naa wax daanaka lay tollool sëriñ bi nee na wurus la woo xam ne lu ne mën nga ko ci am ndax lenn loo ci def am ca ngërëmul yàlla mooy taxit àdduna ak alaxira kon sa genn noo googu jër ta noonu mu réyee nga xam ne man nga cee am ngërëmul yàlla waaye noonu nga ci mën a amee mbugalum yàlla ndax mën nga cee def loo xam ne yàlla mere na la ca te ku yàlla merum yàlla wàcc ci kaw musiba dal la te lu mat a lu am solo la fexe ba moytu merum borom bi waaye lu am solo la it fexe ba am ngërëmul borom bi ndax ñaar lañ yoo xam ne du yam ci yow ngërëmul yàlla du yam ci yow jaam bi ko bi ko sàkku bu am ko waaye merum yàlla it yow mi ko toggoo ba ko du yam ci yow am na xadiis xudsi bi wax naan ana allah laa ilaha illa ana borom bi wax ne man ma yàlla kenn du yàlla ku dul man ida radaytu baraktu wa laysa li barakati muntaha saa yu ma wàccee sama ngërëm fenn barke laa cay boole sama barke nag amul fu mu yem daay waaye ne wa ida gadibtu laantu wa laanati tablugu saabi'a min alwalad su ma meree dinaa su ma meree dinaa rëbb dinaa móolu te samam rëbb man yàlla dana topp nit ba ci juróom-ñaareelu sëtam loolu day wane kon ne nit ki war naa góorlu ci sàkku ngërëm waaye moytu merum yàlla ndax du yam ci yow bu dee ngërëm li dana la weesu topp say sët waaye bu dee merum yàlla it noonu lay topp nit ki walla ayaasu billaah kon waxtoo ngoog sëriñ bi wax ne wenn waxtu woowu mën nga ci am yiw bu dul jeex ndax lenn lu baax loo def mu topp la topp say sëtaat ba ay ay junni at ñépp di ci jariñu woowu yiw mooy laata laayatanaaha xayru mooy yiw woo xam ne ngëneelam du jeex moo taxoon sëriñ bi wax ne nit ki ak noogoo xam ne da ko génne te àndut topp yàlla su ëllëgee aw naqar wu rëy la la jural ndax da nga yëg ne amoon nga koom mu rëy ba noppi nga sàggane ko mooy li mu wax ne ixlaawu abdin nafasan min taa yujibu xasratan lahu fi saa su ñu demee bis penc noogu nit nooyi woon fii ci àdduna te ba mu koy nooyi àndut ak topp yàlla su boobaa danga nga gis pertement bi mu la jural nga gis ñi ko nooyi ci topp yàlla bénéfice bañ ci am da mat sa baaraam di rëccu ne lu ma doon noyyi te noyyiwuma ci topp yàlla daan ne waaye nag su fekkee da nga koo noyyi ci mooy yàlla moom kooku moom weesu na aw naqar waaye rëccu la pertement la boo xam ne mbugal lay doon ci sa kaw amma isa axlayta fil ma'siya fa daaka xusraanun mubinun fadriya moo taxoon sëriñ moom li mu doon santaane mooy jullit yi la mu doon dénk dénk taalibe yi na ngeen dundal waxtu ci lan ci farata ak naafila àdduna ñaar yooyu la farata yi la yàlla gàll ci digg mag muy sa digganteeg moom wala sa digganteeg sa bopp wala sa digganteeg say moroom bu jeexee farata ju ne am na ay naafila yu ci tege jaamu yàlla yël yàlla sant nga di ko defal moom yàlla julleek woor ak aj màkkaak joxe asaka yépp am na nay naafila ku ci nekk am na farata am na naafila da nga julli farata di julli naafila di woor farata di woor naafila di aj farata di aju naafila di joxe asaka di farata di joxe asaka joo xam naafila la muy saraxe sëriñ bi ne say waxtu na ko dundal ci yooyu fu farata jàllee naafila moom du jeex te ndollan la yoo xam ne yàlla du sànq jëfi aji rafetal fexeel ba sa dund gépp nga jaaxal ko ci ñooyu wa amir al awqata bin nawafili ba'da bi laa bila taxaafuli moom loolu la dénkaane woon ku ku ku jëfandikoo dénkaan loolu doo am ci sa waxtu looy sànq wala looy dugal feneen ndax du waxtu du ñëw nga ne waxtu wi kat awma lu may def loolu amut ci ci jullit bi am na yoo xam ne jullit bu xamee boppam du ko du ko rotal ci biir dundam ak jot su ma féexee su ma nangam jullit du féex jullit du am jot ndax waxtu wu nekk am na lu la war benn muy farata mbaa muy lu ñu sopp waxtu wu nekk rek am na lu la war soo génnee farata ji naafila yaa ngi fi yoo xam ne du jeex te aw yiw la te yàlla du sànk jëfe aji rafetal kon kenaan su ma féexee wala fi mu ne defuma dara mooy ne kon xamut dëgg-dëgg lim ki mu doon moom waaye boo ko xamee doo am jot doo am temps waxtu wu ne yaa ngi ci dara te bu ngeen seetoo nit yàlla ñi foofu lañ toll woon Serigne Touba radiyallahu anhu mag ñi mas nañ ko laaj ne ko xanaa doo ne du ma wax ne duma ko def de waaye du ma ko nekk fenn ñun ñëpp nag dañuy toog ci barab di nekk nelaw noo seulement di ko nekk waaye dañ koy woo sax lal say lal bam jekk teg say nga ganaar yi léeg-léeg sax nga taal rajo boo xam ne di déglu band bëggoo bëggoo déglu wax ji waaye danga nga bëgg nelaw ñenn ñi àgg ci di naan ay doom Sëriñ Tuubaa moom daf daan kër kër yi di kër kër yi ba nelaw fekk ko fa nee na du ma ko xaar fenn kooku mooy ki xamu waxtu waxtu mooy loolu parce que boo xamee lim làmboo doo ko fay doo ko fayee occasion boo ci am dañ nga ciy profité pour yokk ci sa yiw ndax yaa nga jëm ci bis boo xam ne du jeex war nañu fàttaliku mbokk yi bis benn ci bis dund gudul jeex la te lañ fay consommer lépp fii lañ ko liggéey kon yow war ngaa yëg ne li nga am ci àdduna ci waxtu amoo ci lu doy parce que da ngay liggéeyal lu dul jeex waxtu bu limité nga am ñu ne la liggéey ci loo xam ne fa nga jëm bu ëllëgee limité wul masalan ku ñu joxoon ab tool ne la bay ci loo xam ne dund gu ji jeex nga am waaye nag la la fa yor lépp la la fa yor lépp ci tool bi nga koy bayee ku xam lool doo sàggan doo waxtu doo ko doo ko doo ko woyofal mooy la waxtu walaaj lépp danga ko jox loolu mooy dund julli ci kaw suuf kon noonu lañ ko war a fonke waaye nag li am mooy nit ñaa ngi sànq waxtu li waroon am mooy li ñu wax waaye liñ seetlu mooy sànq waxtu la nit ñi def bu ñu ko yëgee ak ci anam yu bari nag sànq waxtu ñaar la ndax waxtu ndam la ndab boo ci defu dara sànq nga ko buñ la ko duy la ba fees nga duy ko mu digg nga bàyyi sànq nga ko buñ la ci duyloo suukar nga def ca suuf sànq nga ko kon ñi ngi sànq waxtu mooy ne saa bu waxtu yu dikkee nga waroon cee def defoo ci sànq nga ko bàyyi ko mu widd wala ñu ne la def ci fukk nga def ci juróom bàyyi wala ñu ne la julli ci nga dem tokk di ko nelaw di ko waxtaan lu ci nekk sànq waxtu la lu nekk nag julli ñaa ngi koy def bari na lu ñu ñàkk ci àdduna loolu moo leen ko xaj ci waxtu woo xam ne seeni noon ñoom seen ngànnaay li gën a wër mooy waxtu ci lañ am fonk ko xam ne duñ ko sédd dara duñ ko bàyyee dara léppam lañ jël ci suñ jataay yi ñu am na baat yoo xam damay wax ne ci xaamuusu alxaya al islaamiya waru ci woon a am ay mufradaat la ay vocabulaire yoo xam ne waru ci woon am waaye dañ ko ci gis ab grand place grand place lu muy tekki mbokk yi jataay boo xam ne ña fay teew duñu fa def dara ku daf ku nopp jàpp ne noppi nga ci sa àdduna daal demal toog fa ku la romb nga wax ci moom dara yooyu jur na yu dul jeex ci njun bari na xeeti fa yoo xam ne yenn yi bàkkaar kese la foofu la juddoo mag ñi ba ci ak gone yi foofu la tam juddoo wure dam ñu dem ba yokk ci mariage bëloot ak jot rek la woon ab garab place amoo la def jàpp nga ne amoo la def ne sax nit sax amul lu du ñàkk lu muy def waaye yow yaa jàpp ne amoo loo def nga ne naa dem foofa jeexal fa waxtu wi loolu yàq waxtu la mbokk yi ku xam sa bopp xam li nga am ci temps ak li la ci war amoo jot gooy dem ci garam place di ko def waxtu wu nekk am na lu la war waaye wut sa garab gu sedd goo xam ne waxtu wu nekk nga daje fa su ngeen dikkee lu neex ngeen waxtaanee bu jeexee ku ne dem bu ngeen xalaatoon ci bis bi li la war wala nga xalaat sax yow. bu fekkee ne da dund ci ron barke barke boobu ki ko fàggu fi mu jaar ba am loola boo ci xalaatu da nga xam ne amoo jot pour toog ci ay garab yu set kon day baat yoo xam ne waruñ koo woon am fo yooyu ci juddoo waru ci woon a juddoo musiba mu ci yokk nag léegi mooy écran mag ñi daan nañ am ay jot daan nañ am lu ñu tudde jot di ci di ko yàq waaye léegi nag ndaw ñi dañoo yàq dañ ko yokk ñoom parce que sunu noonu moo ñëw indi ñu écran profité ci moom di di ko exploité ñun ñu ci yàqu suñu tam ñaata waxtu nga gis nit toog ci ron écran wu télévision lu baax la am na ay émissions yu am njariñ yoo xam ne man nga bu jotee nga dem seetaan ko jariñu ci dem am na ay xabaar nga bëgg xam li xew nga déglu ko waaye koo xam ne booy xew suba ba jant bi so télévision ba mu jàpp ba mu tëj mu jàpp beneen fu muy seetaan ba neexatu ko mu tuux feneen loolu la yendoo mbokk yi lan moo gën a doon lu sànq waxtu li wér mooy am na lu la waroon defoo ko léeg nga fàttaliku ne ah, amoon naa rendiwu sàngam waaye émission bi sàngam moo tax ma fàtte ko yëgoo ne yaa ngi yàq sa temps yaa ngi lor saw yaram ndax jataayu yàgg yu baaxut ci nit yàlla bindu nit ñi pour ñu toog loolu lu ma taxam la yaa ngi yàq say bët écran baaxut ci bët bu yàggee nga ñàkki bët yooyu yëpp nga dajale ko di loru te fekk am na lu la waroon loo dundal loolu ñun ñu ne ñu ngi koy ñu bari ci ñun ñu ngi koy dubbi set ay xabaar mbokk yi doy na ci bu mënta ñàkk suba ngoon rajo yi ngeen xam yépp xabaar yi dañu yi ñu baamu la yi ñu waxoon ci suba bu amee yi bees ngoon lay jëmaat mais dangay gis koo xam ne 24 sur 4 heure bu jot dana déglu xabaar bàyyi liggéeyam bàyyi ay waxtu yu ko waroon kon ma ngi sànq waxtu ci loo xam ne jaru ko ci moom léegi nag portable yokku ci. tubaab yi ko defar gis nga ay fookaay lañ ci dugal yoo xam ne ñoom ñu ko defar amuñ kooku jot seeni gone yi nga xam ne mën mënaguñ dara pour ñoom la fii nag mag mu sax bi jaaw ngay gis mu tiim ko di rek suba ngoon mu ne ci portable du def lu am njariñ du ko wax fekk ay faratam la bàyyi te tubaab yi koy def ñoom lañ koy doyee mooy seen gone yi nga xam ne amuñ ku leen yor xamuñ li ñu def ñu wutal leen bàyyi leen ko yow mag mu sax bi jaaw nga ñëw gàddu gàddu gàddu portable ne ci chef lu ne nga dugg ci amul la njariñ yaa ngi ci sa dund looy sànq loo xam ne boo ko xamoon doo ko sànq loolu mbokk yi lu baax lu mat a xam la ñu xam ne yooyu tubaab yi dañu koy naxe ngir ñoom ñu fas yéene ñum ñuy dund ci ñoom ndax jamono yi ñu dafay loolu bàyyee la yooyu ñoom ña nga ca di réaliser lu jeex na bis bu yàlla sàkk ñu créé lu bees loo xam ne yow rolu mustahlik rek ngay doon kuy consommer rek mais doo jéem produire mukk lu bees génn na nga fexe lu mu ñu koy jaayee lu mu seer seer nga fexe ba am ko ñu lay gën di raw di la gën a jekku yow na ngay nelaw loolu ma taxam la liñ am ñoom ci lu baax mën nañ ko jariñoo waaye la ca njariñ la jël la ca des nañ leen ko delloo jullit sa am jotug xëy soo ba ngoon di sànk waxtoom ci yooyu ñu ngi sànk waxtu mbokk yi ci loo xam ne une heure de temps laaj ñun ñu jox ko ñetti waxtu loolu day am loo xam ne maanaam dëgg la lu baax la waaye manis na koo sottal ci wenn waxtu yow nga def ci ñetti waxtu bi mu ci njëkk wax mooy togg aw jam fii ci Sénégal jigéen ju aaye bis bi amul beneen soxla bu du togg ndax jaadu na bis ni mu yaatoo liggéeyoo bu ñu la laajoon ne tey loo ci liggéey nga ne togg naa ci añ togg reer képp nga mën a wax te jigéen bu ñu xëyee bu jant bi solo la ñuy def loolu mu yàq dund gi nit ki war naa mën a def loolu defi leneen étudiants yi jàng nekk bitim réew di toggal seen bopp xam nañu togg du jër taxortu dañuy jàngi heure yi ñu war a jàng bu ñu noppee dikk danañ togg añ togg reer te duñu yax benn programme fii nag jigéen ju aaye amul benn soxla programme boo ko mën a jox mu la tey dama aaye bàyyi ba la kon nag yëpp ci benn palaa bu muy togg xoolal man a bu ñu togg añ man naag yow six heures de ba deux heures benn palaa lay togg ndax loolu li ñu ko jox ci temps yooyu am na ko ci jurul xalaat waaye boo ko seetloo yeewu liñ ko jox ci daa jëru ko nit ki man na fay togg luñ mën a jariñoo daf liggéey liggéeyal fi yàlla leneen baa boog mu liggéeyal fi àdduna leen waaye buñ ko toggee bu noppi buñ koy jariñoo ñaata waxtu lañ ci sànq gis nga tubaab yi togg di lekk xalaatuñ al wajibatu sariya li ñu tuddee fast food ñoo ko créé parce que pour ñoom nit amul jot bu lekk jotee jaaral fenn jël fa lekk di lekk dem di di di liggéey dem yow nag da toog une heure de temps wala deux de temps tiim benn palaat boo fa jógee ne faaw mu noppalu tuuti waaw lekk boo ci jógee looy looy noppalu ci noppalu nga nekkoon jàpp naa ne mais da nga lekk bu noppee ñëwaat damay noppaluwaat trente minutes wala une heure de temps door liggéey kon kon kañ ngay kañ ngay jëriñ sam réew ñaata waxtu ngay sànq mbokk yi yooyu ñun ñëpp ñu koy dund waaye nañu xam ne ay défaut la ci ñun yu ñu war a saafara bu ñu bëggee li mag ñi amoon ñu am ñoom mosuñu am googu jot. waaye waaj waajtaay fi mu ne nii ci Sénégal bu koor dikkee dañ lay wax naa la koor da wax bis bi day yaatu xam nga lu ko tax yaatu añ bi ñu añul parce que fu muy di jotee mbuso bi yëpp noppi nañoo def dara damay damay damay nekk baañ ba noppi diggante midi ba trois heures du ñu def dara lu añ ndax añ am na boobu importance ndax añ am na boobu importance mbokk yi yooyu yooyu yu ñu war a xam la hmm? di ko bàyyi xel baax a baax kon ñu ngi ko yàq xew yi ñu am xewle l'islam moo santaane xew am na ci yoo xam ne moo ko wooye waaye liñ koy jox ci na yeewu ngénte masalan doyoon na ci sunna ku mën a fekkee tudd ma nga ñëw fekkee ko buñ noppee nga dellu ci sab liggéey su mënta ñàkk su bëccëgee bu waañ bu noppee nga ñëw añ si mais li ñu xewal ko mooy lan ku xew la ngénte ñëpp ngay wow ku ñëw sax nga mere ku ñëw it da ngay bëgg mu yandu ba ngoon ñaata waxtu ñaata nit ñooy sànq seeni waxtu ci loolu ci loo xam ne la la sunna digaloon mooy nga yëg ko boo mënee fekke tudd mu fekke ko gis nga dëkk yi nga xam ne liggéey jett na mënatuñ ko gisutoo fu koy dajaloo di di ci ngénte fajar la ñuy tudd liir bi dem seen liggéey sa benn benn xarit suba ci géey ñëw añ si ñi am jot ñun nag léegi fu ngénte xew nit ñi noppi nañoo liggéey jàngale fi du jàngale tey tailleur bi du liggéey ndax sama xarit bi dafa am ngénte ba kañ kon kon temps boobu ñu ngi ko yàq ci loo xam ne dëgg la sariya ko digle mais digle wu ko noonu bu ñu ko joxoon lim yeyoo li ci des danañ ko mën a jariñoo feneen bu dëj dikkee loolu la ñuy def dëj sax nga liy sunna moom dajaloo dajaloo bu dëj du sunna mbokk yi ñun ñëpp gëm nañu waaxi la dajaloo di jàng alxuraan def sarax nangam ñu ngi koy def rek de suñuy aada la mais laysa mina sunna fi shay sunna si yonent bi moo doon nit bu faatoo ci armeel lañ koy jaale ci buntu armeel ba tey ji am na ñoo ne la ñuy def ci buntu armeel la ñuy taxaw ku lay jaal jaal la ngeen ñibbi waaye dajaloo ci kër ngirub dëj laysa min sunnati nabi sallallahu alayhi wasallam te ñun ñëpp koy def ñetti fan bu xasee weesu dañuy tere jaale loolu mooy sunna ñetti fan nit ki bu faatulee sañ nga ko jaale tey ak suba ak ginnaaw suba bu ñetti fan yi xasee weesu dañuy wax ne fàttali musiba la te loolu jaaduwul ci julli ndax li tudd jaale mooy lan mooy defal ko fàttali ko ne ko aw tiis dal la kat waaye du yow la njëkk la dal muñal ba muñee loolu bu fekkee ne ñetti fan yi xas na jeex war naa fàtte war naa miis tàmbali yeneen dund fii nag ba at mi de nit ñi dañuy jaale te ñu ne la bu weesoo ñetti fan fàttali musiba la daganul kon ñun li ñu yàq ci temps xamuñ nu toll donte dañ koy yàq ci loo xam ne daa mel ne dañ ci sàkk lu baax waaye baax na ñu xam ne lu baax li ñuy sàkku sàkkoo ko ni ko yoon santaane mooy tax ñu mën cee jariñ kon yooyu ñëpp war na ñoo xam ne di ci mere ay nit diw jaale siw ma wala ñëw na fi ay taxaw fi yëndu deful nàngam yaa ngi koy mere ci loo xam ne loolu la borom bi santoon yow kon yooyu yëpp yu mat a xam la ba ci mbokk yu daje nuyoo rek léeg-léeg ñu taxaw ñu jox ko ci waxtu loo xam ne yeewu jàmmante boo xam ne doo xam fu mu yem di laaj yoo xam ne ñoru la bëggoo sax ñu ko ci tontu léeg-léeg ci jàmmante nit laaj loo xam ne soxlawu tontu ndax amul la njariñ ma waral nga dégg nit di di ko répété ay yoon yoon benn laaj mu laaj ko nangam yoon ana waa kër ga ana waa kër ga ana te sëriñ Touba de radiyallahu anhu nit toog na di wax di wax jàmmanseeg mbokkam ne ko ana soxna ya mu ne ko la taqrabu zina ana soxna ya la ko laaj ñun nag fii lépp ngay laaj lépp te doyoon na nuyu nuyoo bi gën a baax mooy bu lislaam asalaamaaleykum jàmm muy lépp soo xasee am jàmm am nga lépp boo ko xasee wax nit wàccoo moom. léegi nag koo jaaru ci santam mu ne la nuyuwuma fii la romb may wax asalaamaaleykum doo nga la wax jàll te pour pourtant la yàlla santaane la def li gën ci yow it la def mooy ñaanal la li nga xam ne soo ko amut mënu am leneen soo ko xasee amit dara dara dara ñàkkatu ko kon yooyu bokk na ci mat a mbokk yi ñu xamee ku baax a baax ñi ngi sànq suñu waxtu kon ci yoo xam ne naam yu baax la yu lislaam santaane la waaye dañ koy jox ci waxtu la ëpp tubaab yi ko xam tuwaab gis nga bañ ne bu nu ñoo wax sax dañ ko tay nii lañ lay def nii romb jàll parce que pour ñoom seen temps dafa ëpp maanaam dañ koo soxla feneen yow nag da nga romb taxaw boo jógoon fii jëm ci marché bi bala nga àgg léeg nga def waxtu ci ay nuyoog jàmm jàmm jàmmante kooku mooy jàpp ni dafoo dara booba yaa ngi sànq waxtu te yëgoo ko yooyu yëpp mat na bàyyi xel boo xa baax kon lan moo war jullit bi kon ci waxtu bi ginnaaw nii la amee solo ñi ngi koy sànk nii li ko ci war mooy bi ci njëkk mooy na fexe ba jariñoo waxtu ndab la loo xam dañ la ko jox ngir nga daf ci fexeel ba loo ko mën a gën a duy nga duy ko bul xeeb wenn yiw bul fàtte wenn yiw exploité waxtu ba mat sëkk loolu lañu ñu jàngaloon fa ida faraxta fansab adduna ñaari fi nekk jóge ci jàkk ja ak tool ya bu la nit gis nekkoo ci jàkk nekkoo ci tool tool nag maanaam yaatu la jublu mu wax tool rek mais bépp yëngu bu nit di liggéey ngir di ci am ngërëmul yàlla fii ci àdduna wala di ci mën a jariñ doomu aadama loolu tool la kon jàkka ji ak tool yaa fi ne diggante bi leneen newu fi fa ida faraxta fansab leneen nekku fi fa ida qudiyati salaatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah fu ngeen dégg ci jàkka ji dellu leen ci tool yi loolu borom bi santaane kon nit ki amul temps beneen bu muy def leneen soo nekkee ci tool yi nag ba coono jàpp la nelaw jatt la nga nelaw boobaa nelaw yi jaamu yàlla lay doon ndax daf nga ko fi nga ko war a dem waaye du nelaw yoo xam ne da naan ay doon wala nga naanum soow ngir bëgg mën a nelaw du yooyu ku xam waxtu doo ci woyofal dara xoolal yonent bi alayhi salaam wax ju am solo ji mu waxoon boo xam ne l'islam rek ko am mooy yonent dafa waxoon ne ku ci yor njëmbat ku ci yor njëmbat ñu ne la bis pénc ngi taxaw nga yor ci sa loxo boo ko mënee ji balaa bis pénc ci taxaw na ko ji loolu li muy tekki mooy jëf bul séenu sax meññen ma bul neen lii ko duma ko def parce que du jariñ dara comme neen la bu ñu ne loon bis pénc ngi ne taxaw mu ne la nga yor njëmbat ci sa loxo man koo jëmbat balaa àdduna tukki fexeel ba jëmbat ko àdduna door tukki loolu yonent bi alayhi salaam waxoon in qaamati saa'atu wa fi yadi ahadikum fasila fa in istataa an an la taquma saatu hatta yaghrisaha falyaghrisaha loolu li li muy tekki li ñu ci war a dégg mooy ab julit wërta xeeb lenn lu baax bul ne lii du ma gis njariñam wala du ma fekk njariñam lii wolof di wax njariñ loo fekkee loolu lépp yàqu la ab julit du ko wax julit moom du wax njariñ loo fekkee mais lépp lu mën a jariñ nit da ngay gëm ne warteef boo war def la ndax même ku ca mën a jariñu yow perto boo fekkewul njariñul àdduna yi tuyaaba ji dañ la fekk fa nga dëkk bi ci desit ñu xam ne waxtu bokk na ci li ñuy laaj nit bis nit du faatu jëm fenn laaj laajuñ ko waxtu yent yonent bi alayhi waxoon waxtu ci la bokk ndax mooy sa senes jamono ndaw ji nga toll yonent bi alayhi salaam nee na bala ngaa jàll boucher bis penc bala ngaa boucher dana laaj sa temps bi loo ci defoon bi nga nekkee gone sa sa sa cër yépp nangu loo defoon ci cër yooyu mooy xadis bi mu doon wax ne an umrihi fi ma naa sa dund gi loo ko jeexal dund gi ay temps la ay waxtu yu limité la ci loo ko jeexal borom bi dana la ko laaj ci loo ko jeexal kon kuy dund ku ne war naa bàyyi xel loolu bu ko defee waxtu it daa am li tax waxtu am solo mooy dafa ay xaq yoo xam ne bu la ci xasee raw mënootoo koo dabatal xam nga dañuy wax ne am na xuququl waqti ak xuququn fil waqt xuququn fil waqti manis na ko dabaatal waxtu wi julli waroon na la ba julli woo ba waxtu wi raw la mën ngaa dem fay ko loolu xaqun fil waqti la waaye xaqul waxti bu la na ñeenti wax ñeenti waxtu na ñoo am ci nit waxtu xéewal ak waxtu nattu waxtu topp yàlla ak waxtu mooy yàlla ki nekk ci xéewal am na xaq ju lu laaj mooy na sant yàlla ci xéewal boo ci nekkul di def loolu neex ba xéewal nga jeex ñàkk nga waxtu woowa te la xañ na la ko mënatoo ko dabaatal ku nekk ci nattu na muñ soo nekkee di saalit ak jàmbat ba ba mu musiba ma wàcc xaq yàlla waxtu woo amee loon dem na te mënatoo ko dabu yooyu yu mat a xàmmee la euh, la Cheikh Ibn Attal doon wax nee na amul benn waxtu woo xam ne dana ñëw lu dul bu yàlla am na ca àq ju bees joo xam ne nit ki ameel na ko ko léegi nag nit ki nan ngay toppe sàggane àq yàlla ngir àq yeneen yu dul yooyu loolu ibnu Atayla moo ko doon wax di soññi nit ñi ci bëgg ñu xam waxtu ak àqam kon noonu la waxtu amee solo mbokk yi nañ ko jariñoo kon jullit day jariñoo waxtu léegi nag noo koy jariñoo bi ci jiitu mooy fexe ba organiser ko yàlla mi la bind moo la njëkk jàngal organise organisé fexe ba nga nos sa waxtu lenn lu nekk bu jotee nga wutal ko waxtu ku nit ki jaadu woon na mu am benn programme bu xëyee wax ne tey de nangam nangam dinaa ko def loolu mooy tax bu jant bi sooy nga mën a muhaasaba sa bopp waaw lim bala ngaa tëdd nga toog ne waaw la nga tër loolu ndax dafa nga lépp tey loolu ci defut nga xam lu tax ko waaye am na ci ñun ñu bari ci dañuy xëy rek ba jant bi so léeg duñ defal yàlla dara duñ defal àdduna dara sànq bis bu ëllëgee noonaat kon faw waxtu ñu organiser ko boobu ma bi ci njëkk loolu la euh, imam Ghazali waxoon ne alayka bit tanzim wa iyyaka an ta'mala bima ittafaqa kayfa ma ittafaqa bal alayka bit tas bit tanzim fa bit tanzimi tazharu barakatul awqat daa waxoon ne na ngay organiser waxtu ndax ci organiser waxtu ci la barke waxtu di feeñ loolu mooy lan mooy nga gis koo xam ne di mbir su gàtt la dund liggéeyal fi yàlla liggéey bu ñu soow gis ku dund lu ko ñaar ci deful yàlla dara kon kee wax wu tuuti dafa am barke fii nii xamuñ fi taarix mag mu fi dund téeméeri at daanaka réalisation yu rëy yi fi dëgg yëpp nga xam ne ay siècle la ci àdduna dund mag ñi ko fi liggéey ñépp kenn dund ci téeméeri at kenn kon nosoon seen waxtu organiser ko fexe ba jariñoo ko teel a jóg ci la leen war xoolal Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ñu bare fi ñun fii dangay dem ba am ñeent fukki at doo dafagun dara jàppe si bopp ba tey gone bu ñu waxee nga ne gone la bu bu ñuy lim gone yi sa bopp ngay jiital te am nga ñeent fukki at Sëriñ Tuubaa bi mu am vingt-quatre ans lay fekk na mu tàmbali taalifi téere mu lay yi ni sudur nee na nee na ana charbat la ko def loolu ñaar fukki at ak ñeent la ci moom parce que ama shara la gane àdduna shar dat kon vingt-quatre ans la am bi muy taalif téere boobu te xam ngeen taalif téere kenn du xëy def ko fi nga jaar ba def ko bi ci desit mooy jamono yooyu bi ñoom bi ñuy jàng bokkut ak léegi si nga xam ne téere boo soxla mi ngi sawet jàngalekat yaa ngi sawet ñoom booba téere bu nit jàng ci àll wu nga ko bind